amma ba'du qaala samaahatul imaam Salaahudiin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil fasl fil kanzi saani min eh, kitaabihi al-kunuuz al-ashara fi fasl al-mashii'ati wal iraadati wal amr wa misaalun aaxar li-imtinaani al-haqqi ta'aalaa 'alaa 'abdihi ar-rabbaani an asbata ta'aalaa anna li 'abdihi iraadatan munfasilatan fii qawlihi fa'aradtu wa asbata anna lahu iradatan mushtarikatan fi qawlihi fa aradna ila axirihi euh, kon ci jotaay bi yi yeesu gisoon nañ maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ak mi nga xamante ne noonu la nekke woon xaritu yàlla maam xam borom subhaanahu wa taala ak mi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala euh, maanaam rang ci melo yi Ah, doyloo borom bi subhaanahu wa taala ak léegi ci moom ak toroxlu ci moom ak jël lépp ko ci borom bi subhaanahu wa taala ba tax borom bi def ko xaritam nekk ko xaritu yàlla eh, tamit ak it eh, eh, maanaam loolu ak li nga xam te noonu la amee solo ci bàyyi sa lépp ci nam nam sa nam nam yëpp ci nam nam yàlla te coobare yëpp ci coobare borom bi subhaanahu wa taala te xam ne mooy dogal te moom mooy yor mbir subhaanahu wa taala waaw de lépp moo ko yor mu ne waa misaalul aaxar maam mu joxe misaalu jox nañ misaal maam salaam ñi nga xamante ne bañ koy sànni ci kàpp kàpp yi euh, Seydina Jibril ko euh, man nag euh, maanaam mu ne ko de ah man nag bugguma daal sama diggante sama borom subhaanahu mu am benn digg kenn dox ci diggante mu ne ko malaaka yi ñu ngi nii nee nañ maanaam loo bëgg mu luy defal mu ne ko déedéet bu fekkee ci yàlla daal bu dee ci yow nga may wala ci yeneen malaaka yi wala yeneen noo baax na waaye bu dee ci yàlla nag waaw soxla na maanaam nga gis ne kon xatta ci malaaka yi xam nga gis loolu am na ñoo xam ne jàpp nañ ni bu ñu defee maanaam ay istighaasa noonu maanaam xettali ko ci ay rawaan ak yooyu rek nekk nañ ci lu mais xataa ci malaaka yi sax maam Ibrahima al sasam dani grawul soxlawu ma mais nag ci yàlla waaw parce que yàlla moom kenn du doy loo wëlli voilà wallahu ghaniyu wa antumul fuqara yàlla moom mooy ci woomal yéen ak yéen ñoo ñàkk ba mu ne ko waa kon léegi ñaanal yow ñaanal yàlla ko mu ne ko euh, xam gi mu xam sama xaal doy na ma xam gi mu xam ne soxla naa ko bu baax la sa bopp mu ne wa misaalu aaxar beneen misaal ñu ne luñ ci naani ngir ñaaxu alxaq buur yàlla taala ji ji bëgg taala ji kawe bi ala abdi yi ci boromam ar rabbaani kay ci aji fees dell ci moom nga xam ne dafa fees dell ci borom bi subhaanahu wa taala muy sayyidna Xadir la yox ci alayhi salaam an mooy ne asbata saxal na taala aji kawe ji am na neel ne li abdi yi ñeel na jaamam bi iraadatan ak nam nam mun fasilatan bay aji tàqali ko maanaam namm namm goo xamante ne moom jaam bi moom moo ko amee mu ne euh, muy namm namm goo xamante ne mu fas la la tudd mooy ne borom bi maanaam jaam bi ci boppam mooy mën a am bëgg lii laa lii daal laa bëgg te lii moom la ci sama xel ak sama ci lii la nekk waaye wa asbata mu taxa maanaam ci xaw ci wax gi mu wax sa arat ko maanaam namm naa du loolu daan ci ñëw léegi ci aaya bi waaw gatoo te mu taxal tamit am na ne la woon yàlla ko iradatan ak namm na mu mustarikatan buy aji bu buy aji bokkaale fii qawli yi ci wax ji mu wax ne fa arad naa namm nan mu ne wa zalika te loolee mi ngi amee ci xaw li ci wax mi wax moom buur yàlla taala ji kawe ah, am na safinat ndaal gaal eh, gi xam nga eh, Seydina Xadir eh, am ba Seydina Muusa maanaam lu siiw la alayhi salaam bi ñu àndee ñu ko ñu bi ñu àndee yéeg Euh, daal di xob bi gaal bi wala xar gaal bi yent yàlla Muusaa alayhi salaam rafet lu woon loolu euh, waaye euh, mu ne ko waxuma la woon ne xanaa mu ñëw ànd ak mu ne waa baal dama fàtt ba ñu àndaatee mu fekk benn xale ci mbedd bi mu kii ko comme genre en fait dafa kii bopp bi quoi genre euh, dafa wiñaar bopp bi comme ar euh, genre ñi nekk ci arts ni ñuy def bopp bi la ko rek bopp bi xale bi de quoi fekk xale bi da doon foofu mu jëw rek xëpp rek moo gis moo tax même yooyu noonu ay euh, xam-xamu yu Seydina Xadir la alayhi salaam dañ cee am xam-xam maa ngi euh, benn euh, documentaire boo xam ne ay jullitu chinois maanaam ñoo xamante ne dafa am benn kii buñ créé quoi benn aar ci aar martial benn buñ ci créé boo xamante ne selon seen expérience spirituelle maanaam ak ñi ñu jàng euh, ci diine ci l'islam yi moom lañ boole ak euh, seen ci euh, yu ñu xamoon ñoom mooy affaire karaté kempo waa ji ci def am na beneen bu garaaw bi waaw kempo ah taekwondo voilà yooyu yooyu lañ boole boole koog li nga xamante ne mooy seen expérience maanaam li xam ci. ci ci texte religieux yi ci voilà ñu ñu boole ko maanaam daal ciy génn benn xeex ko benn façon xeex ko boo ne ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy pratiquer waaw yooyu ñàkkul ne ci li ah xaw ma de ñoom ñu def la mais daal comme xam nga même même même même même tënku bi karaté judo taekwondo gaa yooyu ñoom dañuy am affaire yooyu dañ ci am salat de am boo boo demee ci benn maître maître boobu xaw ma am na nuñ ko waxee seen seen tëy waaw seen tëy bi bu la jàngalee ba daal demaat kooku seen tëy beneen jàngaloon ainsi de suite loolu mën naa am de dégg nga Seydina Xadir sa ba mu defee loolu waa ji euh, euh, moom yéen yàlla Muusaa sax bii quoi moom mbir mi dafa rëy ci moom ba nga xam ne parce que question la rey nit la quoi affaire bi dafa rëy lool ci moom mu ne ko non mais euh, non lii lii nga def nag moom lu bon a bon la maanaam nit ku ko sax di di di dem par ne chaque semaine mu ne ko li nga def lu bon a ngi nii mu ne ko waxoon naa la mu noo muñ sama ànd ak man parce que nag ko akatal da nafsan zakiyatan bi ghayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra xanaa da ngay rey xamante ne da nga ko rey mais amul bu mu rey maanaam amul amul du du ne da nga fayul keneen li nga def daal lu bon la. mu ne ko waxoon naa la mu noo muñ ànd ak man mais bañ demee ànd dem ci benn dëkk maanaam dañu jël tënk rek ci sa bi presque ñu xamee bi mu rombee benn dëkk mu daal di dëkk bi euh, mu laaj leen ngir ñu teral ñu gane la leen ñu bañ ñun de ay gan lan dama bëggoon pour gan la ñu bañ waaye ñu gis benn miir boo xamante ne dafa dem bay waaj a daanu moom mu ñëw daal di ko taxawalaatal ah mooy ko pourtant de su la neexoon lii nga laaj ci fay de bi bi bi ba jël nañ précaution yu mag maanaam da koo laaj laaj woo xamante ne xeetu xeetu euh, xeetu wiir yi la rek ah pourtant day lii de bu la neexoon sax da nga laaj ci fay de ñu ne ko bon hada siraaku bayni wa bayna suñu tàqalikoo nag fii la nekk lii maanaam place bi fii la ñu war a tàqalikoo woon waaw léegi nag war nañoo sàqale ko mais nag dinaa la xabaare li tax mënoo ko te nabbi ko bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabra li nga xam ne mënoo ko woon danaa la ko xabaar léegi nag mu daal di ñëw mu ne am masakina daal gaal gi maanaam gaal gi moom la taxoon fa kaanat li tax mu xar ko fa kaanat dafa fekk dafa nekk ni masakina ñeel ay way ndóol way ñàkk yaamaluuna yoo xam ne dañuy liggéey fil bahri ci géej gi ñoom seen liggéey yi ci géej gi la euh, dañuy def ay transport maanaam de rive à beneen rive léeg-léeg ñu napp ci ainsi de suite maanaam ci géej gi daal la seen liggéey yëpp concentré mais li ñuy am du leen doy lu bari ay miskin lañ maanaam dinañ am luñ ci gagné am nañ liggéey mais sauf que affaire bi bon balaa ñu maanaam daal dina leen doy nii mais bu ñu amee kii rek imprévu rek affaire bi jural leen problème bu rëy loolu mooy miskin euh, nee na kon fa arattu ma daal di namm fii lay wax nii fa arattu ma daal di namm an aybaha ci ma ko naa gis ne kon namm namm googu moom moo ne lii ma def ko ànd ak nag xam ne ni namm namm googu yàlla moo ko dogal moo ko bind ci xolam waaye moom dafa ne lii daal ci sama ko defee ngir ne ayib bi ayib bi mu askanale boppam maanaam comme mbir mi ayib la moo boo tax bëgg ko askanale yàlla donte xam na ne namm nammam mooy namm namm yàlla loolu xam na waaye comme ay affaire buggul mbir mi euh, ñu tudd ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa kaana te nekkoon na waraahum ci seen kanam moo tax wara day tekki gannaaw di tekki kanam comme baatu min waraa itam jahannam ci seen kanam jahannam nga fa liñu dugg day ko dégg nga mu ne te nekkoon na waraawam ci seen kanam malikul buur boo xam ne yàqulu dana nangu kulla safinatin bépp gaal maanaam gaal bu amul benn ayib li ci nam ah ban ngir euh, nangu maanaam fu forcé rek nangu ngir ëpp la doole loolu buur boobu nekkoon foofu loolu moom moo taxoon ma def lii kon lu baax la doon ci ñoom wa qawlu mu ne ni sootu kaf ay soixante-dix-neuf mu ne wa qawlu waa boo xam ni mu wax moom bur yàlla taala fa aradna an yubdilahuma maanaam mooy daf ne amal gulaam fa kaana li amal dërëm amal gulaam fa kaana abawaahu mu'minayni fa xasina an yurhiqahuma tughyaana wa kufra fa aradna an yubdilahuma maanaam kon xale bi ni tax mooy ne ñaari way juram danoo nekk ñu baax ay jullit lañ waaye bëgg liñ ko bëgg ak bañ liñ bañ maanaam eh, eh, mu topp leen maanaam ñoom bu leen bu leen ko toppee beneen daal di jural ak kéefër ak ndewte ak ak kéefër foofu <coughs> te bu ñu deewee te maanaam xale bi tey bu deewee moom dana dem àjjana xale bi su deewul mag day deewoo yi ay way juróom kon nag lu dafa arat naa ñu daal di namm maanaam mu daal di jël mbir mi maanaam boole namm namm yàlla ak namm nammam daal di dafa arat naa am yubdilahuma ci mu boole leen ci mu wéccee leen rabbuhuma seen borom xayran ku gën min hu ci xale boobu zakatan ci sell te wa aqraba te gën jege rahman ak yërmande maanaam bu ko defee kooku mooy gën a te muy ëpp yërmande xarit muy sóor bu kafe ay quatre-vingt-un maanaam kon muy ñaari xew-xew yooyu loolu moom moo ko maanaam mu mu mu mu gis lu yiw ak lu baax ñoo daje rey bi moom la maanaam mu mu bañ wax fa arada euh, rabbuka maanaam ngir ne rey bi maanaam li bi lu seen mooy lu bon la rey bi lu métti la lu lu lu lu kiiwut la ab ayib la waaye nag finalité bi ni mu màggee ñu daal di bañ a wax tamit ne ko arab maanaam mu man mu wóob mu boole mbir mi man ak yàlla ñu dëgg bi ànd ak ne xam nañu mbir mi comme li ñu ko waxee te jeexital ba boo ma faal ko bu am àndul defu mu ci dara loo xam ne ci man ci sama mbiru bopp dafa nekk koo xam ne dañ ko inspiré ah dafa am révélation moom sëñ la xatir alayhi salaam donc loolu moom moo ko yóbbee mu def li mu def yëpp donc bu naan sama namm namm sama bëgg-bëgg loolu yëpp euh, dañuy xam ne maanaam bëgg-bëgg yàlla maanaam loolu lu ñuy tudd la rek mais dëgg dëgg mbir mi mooy ne yàlla namm namm yàlla rek ci rek loolu nag lañ wax nii lu wax xaqiiqatul amri dëgg am na mooy ne xaw la naa suñu wax ji bi am naa naka mbir naka namm namm googa iraadatu namm namm la mu bu mu bokkaale aw wala boobu mun fasalatu bu tàqalikoo la boo xam ne moom rek kanam ne huwa lii ala sabilil majaaz ci yoonu majaaz fekk la majaaz mooy sens figuré mooy sëb mooy sëb walakin na waaye nag laa fi'aala amul jëf li ma laa fa'aala amul kenn kuy def li ma yuridu ñeel la mu namm illaa lu dul huwa moom yàlla ta'aala bi taw yàlla rek mooy fa'aalun li ma yuridu mooy defaa koolu li nga moom la namm war na te naka moom buur yàlla taala aji kawe ji indama ba nga xamante ne yasbutu dana sax zalika yusbitu dana saxal zalika loola li ahadi ci kenn abidi yi ci jaaru bi fahuwa loolu ala sabilil xilaati maanaam loolu ci yoonu simmeel gi mu simmeel bi la minal mu ci nguuram bi ala abdi yi ci jaamam bi rek maanaam simmeel gi mu simmeel lenn ci nguuram bi solal ko jaamam yi loolu rek la nga xam ne yos laaw aha dama koy solal alayhi ci moom sax sunnil ko ko solal ko ko maanaam sax li ngir feeñal li martabat yi ñeel martaba bay na xaraane yi ci diggante ay maasam loolu kese la maanaam loo dañ naan lii yàllaa ko moom maanaam tey masalan bu ñu nguur xam ngeen ni nguur yàlla rek ko moom mais bu ñu paree kenn def ko buur mu nekk buur wala boog moom ci boppam maanaam ñu yor la yàlla sim moom la ko yàlla solal yére nguur boo xam ne yére la moom yàlla maanaam muy meloom moom moom la ko ràng su ko defee loolu du ne waa ji bu buur la réa en réalité de déedéet parce que kenn du buur réellement ku dul yàlla waaye li muy tekki rek moo ne yàlla da koo solal yére boobu ngir feeñal maanaam maanaam ngir mu nekk teraanga ci kooku ba pare mu feeñal li nga xamante ne moom mooy martabaam ci diggante ay maatam loolu kese la comme masalan bu ñu nee woomal maanaam euh, nekk ku loolu meloom yàlla la yàlla moo mel noonu bu amee ci jaam yi koo xamante ne dafa am alal lool woomal lool ba mu feeñ doo fekk ne rek yàlla moom moo jël yére woomal muy melo boobu mu ràng ko ko solal ko ko ngir ne du ne moom daf waaj a ko risque du loolu de mais daf koy feeñalal martaba yi maanaam ngir ngir feeñal ngir terale ko ko la ak ngir feeñal martaba boobu ci ci jaamam ci digg ci jaamam loolu nag topp ko ci mbooleem yi nga xamante ne moom mooy melo yu mat loolu moom moo tax bu ne man bu nee ñun euh, man maa ngi nam nangam li mu ci nam rek moom mooy yàlla moo nam ne feeñal na nam nam moom googu ci man bu nee ñun ñoo nam maanaam mooy ne yàlla dëgg-dëgg nam nam yàlla kese la waaye nam nam yàlla googu daf ko feeñal ci man itam mu daal di fa arab naa mu ne qaala taala moom aji kaji aji kawe ji nee na li sayyidina Muhammad nga sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ci soosu Ahzab euh, fanweereelu aaya ak juróom-ñaar mu ne wati fàttalikul ba nga xam ne taxuulu yaa ngi wax yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lillazina yel sa nga xamante ne an'ama xéewale na allah bur yàlla alayhi ci moom an am ta ci xéewale nga alayhi ci moom muy Seydina ah Zayd Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu mu ne yow yàlla ma duuna ko am si taal ayka zawjak wattaqillah wa tukfi fi nafsika ma Allahu yubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhshahu maanaam aaya boobu moom lay wax nii mu ne wa iz taqulu lilladhi an'amta an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah fàttalikul ba nga waxee ñeel ka nga xam te ne da ngaa def da nga koo xéewal da ngaa def ci moom xéewal maanaam yàlla daf koo koo xéewale waaye tamit yow ñu xéewale ko te pourtant xam ne ñu xéewal gi ko yàlla xéewale mooy jëmm xéewal gi ko yàlla Muhammad xéewale sallallahu alayhi wa sallam mais mu def ko mu ne yàlla dañ kaa dagaa xéewale yow di nga xéewale mooy lan mooy goreel gi ñu ko goreel ndax daa fekk mu nekk jaam ñu may ko ko mu dem ba ca digg euh, euh, euh, digg màq kay toog fii toogal fii te bul bouger voilà mu ne ko dégg nga mu ne ko yow yàlla mu xéewale la nga xéewale ko maanaam dem gi mu dem ba ci digg Makka daal di daal ne kii man maa ko goreel bis ni ci tey ba pare jàppee naa ko sama doom mais ci am ci mu ne kooku yow doo ko am ci kaani sa soxna si xéyal sa soxna si te moom mooy xéyal na Zuyba bint Jahsh radiyallahu anha wattaqullaha te nga ragal yàlla xam nga loolu ànd ak ne borom subhaanahu wa taala maanaam moo def lool jëm yonent bi sallallahu alayhi wa mu defal ko lool. mu ne wala fi asbata saxal naa xaq bu yàlla taala ji dëgg ak ci teew li lil Mustafa ñeel kenn benn bi sallallahu alayhi wa sallam inaaman ak xéewal boo xam ne xaasal bu jagoo la. bu mu jamoon ala Zayd bi ci Sayyidina Zayd anhu zaidan muy aji dolle ala in'amihi ci xéewal bi mu ko xéewal moom buur yàlla ala aji ka ji alayhi ci moom tashrifan loolu ko terale lil Mustafa ñeel ka bi benn ci sallallahu alayhi wa sallam wa i'laban xamal bi mu xamal la naa ñeel bi annahu naka moom sallallahu ku fees dell yàlla rek la tey ku yara la ci yoon yàlla ba pare dafa nekk koo xamante Euh, nitu leer bu fees leer la soofi yun ku sell ku sell la maanaam leer bu raxul dara hatta ba tey annahu nako moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam asbaha xëy na nekk koo xam ne mu jàllal xaq maanaam nekk feeñu waayu buur yàlla fil in'am ci di xéewalaate maanaam nga xam ne yàlla ci buy buy buy xéewalaate ci moom lay feeñee xéewal googu ay lii lamu ci loolu mooy ajra day dawal al xaq buur yàlla ne amatan xéewal min hu ci moom bu tukkee ci moom yàlla ilaa Zayd jëm Seydina Zayd radiyallahu anhu ala yadi Mustafa jaare ko ci loxoy kañ doola ko yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay maanaam lii li muy tekk kon moom mooy annahu nako moom buur yàlla taala aji kay bi asa jox na al Mustafa kañ doola ko yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ismul mun ismal mun'im tur gi tur ki nga xamante ne maanaam tur boobu nga xam ne muy kii xiiwalaate min asmaa'ihi te mu bokk ci fii ci ay tur bi ndax dafa bokk ci tur yi nga xamante ne al muneem dafa bokk ci tur yi nga xamante ne dañoo lakkatu te nekk ci suuratul Faatiha maanaam dañoo lakkatu ci biir mooy siraatal lazina an'amta alayhim yoonu gaa yi nga xam ne yow yaa leen xiiwalale comme yàlla mooy kii xiiwalale la mooy ne kon al muneem maanaam yàlla ci boppam mooy kii ak xiiwalaate bi nga xam ne ñëw na ci suuratul Faatiha waaye ñëwu ci textuellement mais daf ci ñëw ci anam goo xamante ne dafa am ak maanaam ak làqatu dafa lëbbatu ci ginnaaw baatu ana am ta alayhim kon nga gis ne namm-namm googu maanaam yàlla kon ndekete feeñal gi mu feeñal ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam siiwal googu mu defal sayyidina Zayd radiyallahu anhu te moom mooy goreel gi mu ko goreel da ko jaarale ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wane ne maanaam maanaam ngir ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi bi nga xamante ne kon euh, yàlla daf taa feeñalee dawal ci jaamam yi maanaam loolu lay kon maanaam ci gàttal mooy daf koo ràngal daf jox benn ci turam bi te moom mooy kii xéewalaat voilà loolu nag moom la borom bi subhaanahu wa euh, kenn ku ci nekk selon li mu koy feeñalee ci la sa martaba di feeñee itam loolu moom moo tax ba ñu gisee ni loolu mën naa ku ne mën naa am loolu maanaam ku nekk nekk koo xamante ne moom day day day xéewalu jaar day jaar ci loxoom maanaam feeñu waayu borom subhanahu wa ta'ala mën na mën na nekk ci ku nekk waaye rek am loo xam ne nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daanaka moom maanaam da koo jagoo carrément moo tax mu ne bal li nekk mooy warada rob na annahu nag moom bur yàlla taala aji kawe afa jox na loxo ñeel ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam asmaahu ay turam yoo xamante ne az-zaatiyaati ci maanaam ay turu yàlla lañ yoo xam ne ci nekk nekkam la aju maanaam tur yoo xamante ne xam nga euh, borom subhanahu yi dañoo wute dafa am tur yi nga xamante ne zaat yi la aju maanaam ci nekk nekk yàlla ci boppam la aju al nuuru maanaam yàlla muy dëgg yàlla moom buur yàlla al-haqqu muy mooy dëgg gi tax comme am nuuru muy leer bi kon ak axadu bu kenn yooyu ay asma ci turu zaat yi la maanaam zaat maanaam du du ay asma ci saat yi tur la yoo xamante ne nekk nekk borom bi la ci boppam subhaanahu wa taala lay lay tegtale ah, comme al-Quddus xam nga tur la yoo xam ne yàlla ci boppam la ñu tekkale voilà maanaam nekk la ñuy ne ay tur ay melo ak yooyu déedéet nekk nekk ci boppam la ñuy tekkale kon loolu nag euh, yeneen yàlla daf leen di ràng ay turam moom maanaam mooy ay tur yoo xamante ne dañuy ay melo bi bii nag moom yeneen koo jagale ay tur yoo xamante la moom yeneen ci bi maanaam turam la yoo xam ne dafa dellu ci yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'ala mooy comme par exemple kat bi yi kenn turam di leen am nuur mooy leer mooy leer euh, borom subhaanahu ta'ala moom mooy am nuur euh, mooy ki nga xamante ne euh, moom ak nekkam ba noppi kenn gisu ko xam ngeen ne leer dëgg-dëgg lumière fiir fiir euh, moom noonu kese du lu muy gis kenn du ko gis li ñuy mooy effet bi leer gi am loolu la ñuy gis fi mu dal et cetera balaa leer bi mën a am njariñ dëgg ñu koy gis mu am takk leer loolu tax aljana mu ne la lay ne laa yarawna fiha shamsan wala zamharira wa daaniyatan zilaluha ker bi ker bi parce que fu fu bu ker amul leer bi dëgg dëgg kenn mënu ko jariñoo euh, mais leer bi nga xamante ne maanaam bu ñu naan yàlla leer la maanaam li ñuy tekki moom mooy mooy nekk nekk bi nga xamante ne ci ci cosaan moo fi ne moom kese te amul leneen lu ko fi wéttal te nekk nekk googu moo amal yeneen yi ci moo tax foofu la ñëwee al allahu nuuru samaawaati wal ardi yàlla mooy leeri asamaan yi suuf nga xamante ne moom moo amal asamaan yi borom subhaanahu wa taala moom mooy leer waaye moom borom subhaanahu wa ta'aala tur boobu sax la moom te mu nekk tur boo xam ne day dellu carrément ci nekk-nekkam c'est-à-dire ci essence bi pas ci euh, noo ak dafa daf koo ràng ci yenn ci wax bi mu wax moom bu yàlla ta'aala aji kawe ji qad dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen ak leer wa kitaabun ak téere ak ak téere mu biirum bi téere boo xamante ne day tëkkal lépp lu lëndëm rek lu lu lu lu lu leerul rek mu leeral waaye ak leer mi ñëw na ñu sootul maa ngi daal ay juróom maanaam te te leer boobu ñaari firi la am mooy alquran wala yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa te comme dañuy wax ne al afas waxtabil mughayara maanaam bu afas amee euh, mooy convention de coordination day fekke la ak wuute tey par exemple bu ma ne woon Modou et Ibra vont à l'école et bi ma dugal foofu Modou et Ibra su doon ñan nit ki la bu boobaa wax <laughs> <laughs> bu ma ne woon Moodu n'est pas venu mais Ibra est venu maanaam mais boobu su fekkoon ne ki la maanaam wax ji tamit du ko tax am sens du bari maanaam loolu la loolu moom moo tax ci cosaan afaf euh, day tegtale ne wuute am na euh, euh, yow tey naa wax ma la woon nga toog fii bu wuute léegi day waral kon euh, maanaam moo tax ci cosaan li firee ne nuur gi leer boobu mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li mooy taxaw ba pare wa kitaab bu mu biin téere bi bi bii biral bi feesal di leeral lépp nag muy al muy alquran donc alquran ci boppam nuur leer la voilà moo tax boo xoolee ci tey ci nuur mu biinum mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ataa nuural mubiina mooy alquran ah li irsaadil ibaadi jamii'an radiyallahu maanaam leer gi fis ji te mooy yenente bi saaxam indi na leer gu fis ji te mooy alquran ngir mën a jubal mboolem li ngir ban bi di nekk sax afaahu jox na ko ismu ismahu turam bi xam ne moom mooy tur bu mag bi nga xam ne moom rek a ko moom muy allah hatta tur boobu sax ràng na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi ci wax bi mu wax moom bur yàlla taala aji kawe bi sootu fatxi fukkeelu aaya bi inna alladina lu yór boobu mooy gaa yi nga xam ne yu bàyyi yoo naka ña ngay jaayante yow innama li am ba def mooy yu bàyyi yoo na ña ngay jaayante allah man jaayante la ku toog di jaayante ñoom kan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow bi nga toogee ñu yeneen ñoom ñu ñëw di jaayante ak yow en fait yàlla rek parce que innama xam nga la lay teg day tekki ne leneen amul lii rek am maanaam dàq na beneen sens bi mu mën a doon lu dul la benn sens moo ko am mooy ne yàlla la def nag kon du jaayante am na nekk zahir kan moom moo kan la doon jaayante te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaha rama te te xare ba def li ñu jëlee suuf si xëpp ko yéexee suuf si suuf si kàr suuf si dal leen xam nga képp ku mu dal bis boobu soit rey nañ la wala jàpp nañ la prisonnier yàlla ne ko ba ngay sànni yow sànni woo yàlla moo sànni Allah moo sànni Allah maanaam mooy lan mooy dafa saxal ñaari mbir foofu moo koy dégg na dégg voilà ñaari mbir yi la la la la la saxar nee na ko yow yaa sànni mais bi ngay sànni sànni wu ah parce que yëkkatoo woo da jeex mooy fanaawul waaye yàlla moo taxaw mooy baqaawul yàlla moo xàll mais feeñee ci sa gëm mais turu Allah la wax bi ñu ñi di ñëw sahaaba yi radiyallahu doon jaayante ñow en fait yàlla lañ jaayanteel mais liñ ci teg mu gën a gaaw daf ne yadullah fawqa aydihim loxoon yàlla moo tegoon ci seen kaw loxo loxo Allah moo tegoon seen kaw loxo maanaam ngir dindi dëpp lañ ci lañ ci ci ne ràngalu ko turu Allah ahan kay ràngal na ko turu Allah parce que daf ni ko loxol yàlla ci boppam moo teg woon seen kaw loxo xam nga ci saaba yi rajo bu ñu ñëwee day jaayante yéen di saasam ñu teg seen loxo ñu yéen di saasam teg ci seen loxo ñu jaay mu ne ko loxo bu teg woon seen kaw loxo mooy loxo yàlla Allah maanaam loolu li muy tekki nag moom mooy ko luy seen fasaaya sukkur foofu foofu naa foofu asbata taxal na annahum naka ñoom yu bàyyi'uuna ne nga jaayante yow yaa Muhammad yow yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà voilà waaw waaw en fait kii nii amul amul du war a am sallallahu alayhi wa sallam ngeen waa nag kenn muhammadan boobu fii mahalli haadil fii mahalli ci bërëb haadil bay'ati bi leen jaayante moom mooy ismullah tur yàlla al azam bu mag wal xaw ba nit ñi nag kaanu nekkoon nañ yaraw na di gis yéen a muhammadin loxol muhammad fawqa aydihim ci seen kaw loxo fa qaala mu wax leen la um ne leen alxaq buur yàlla bi dëgg an naa naka lool loxo boobu yadullah lool yàlla la aw wala boog in siita su la soobee xulta nga ne yada muhammadin loxol muhammad min xaytu ci anam nga nga xam ne inna woo moom ne moom yenn ci àlla muhammad moom muhammad ismullahi mooy turu allah kon moom moo teg woon seen kaw loxo maanaam muhammad bi nga xam ne moom ci boppam mooy turu allah moom moo maanaam turu yàlla bu mag moom moo teg woon seen kaw loxo ci kaw loolu kon turu loxol allah moo teg ci seen kaw loxo aw wala boog in shi'ta la nga bu la neexee nga kulta nga ne yadullahi yad yadullahi loxol yàlla bi nga xam ne yabtishu moom lay moom muhammadun muhammad min haythu ci anam xam ne innahu naka yàlla muhammad mu jallallahi mooy waayu allah maanaam bu boobaa maanaam nga xam ne yàlla ñi ngi moom mi nga xamante ne moom la yàlla lay laalee loxo boobu mooy mooy loxol yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencé xadiisul kursi comme ni mu nekk ci xadiisul kursi mooy li mu wax naan euh, loolu daan ñëw ci fii maa ngi si nodd bayi fa bi mooy wax ne dama nag kon ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana annahu ismullahi al-azam la naqulu sallallahu alayhi wa sallam waaw si ñu ci jëm tur yent yàlla Muhammad fekk ne liñ ci jublu mooy la mooy tur yàlla mu mag bi duñ wax sallallahu alayhi wa sallam parce que du am sens parce que bu boobaa baatu Muhammad moom ci jëmmi boppam mooy turu yàlla maanaam man bu ñu mel ne bu ma naan ar-Rahman bu ñu mën a ar-Rahman sallallahu alayhi wa sallam voilà ah lu am sens. voilà xanaa loolu. maanaam baatu parce que Muhammad ci boppam tur la ci turu yàlla yi te ni mu nekkee loolu mooy sax tur bi gën a mag. am na nañu xool li ngeen gis mais vraiment pour yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom baax Allah ci boppam dañoo bari ay koral koral corrélation ci anam goo xamante ni ñoom ñaar benn la euh, yaakaar naa am na lu ci jotoon a wax léegi nañ jël benn Muhammad la quatre-vingt-douze la Euh, soo ci yokkee ñeenti lettres yi yi ko composé muy quatre-vingt-seize allah ñaata la soixante-six la mais comme am na kadda laam bi ci def dégg mën ko compter foofu mu nekk ñaata quatre-vingt-seize euh, soo jëlee euh, soo jëlee allah muhammad muy quatre-vingt-douze nga jël mille bi ci nekk moom dafa am xodda mu nekk cent trente deux cent trente deux moom mooy soixante six fois deux maanaam mu lay delloo ne mooy ah maanaam mooy allah bi nga xam ne en réalité dafa dafa làqatu ci biir euh, quatre-vingt-seize bi ma la wax sànq mooy Allah muy soixante-six plus trente bi muy quatre-vingt-seize léegi ak ñeenti lettres yi muy cent nga jël Muhammad muy quatre-vingt-douze nga yokk ci xaa bi làqatu parce Muhammad bu nekkee bu nekkee nit doo nit doomu aadama maanaam nit en fait da nga gis ne benn loxo bi bu dee benn mooy cent mooy xaa bi beneen bi daa laqatu dafa nëbbu maanaam nga yokk ko ci wuyus bi mu nekk faafal maanaam nga gis comme quoi ñi nga xamante ne maanaam te loolu noonu yi nii boo ko toppee lu baree baree baree baree baree baree baree loo xamante ne yëpp day delluwaat ci ne maanaam euh, moom mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que te même soo jëlee ñun même soo jëlee baxtu yi sax parce que parce que boo ko baxtoo baxtuwaat ko Allah soo ko baxtoo deux cent cinquante neuf la mais soo baxtoo baxtu boobu maanaam baxtu mooy dilatation mooy nga dem alif maanaam ni ñu ko compter alif mu dem mu boobaa cent onze lay doon parce que alif la bind ak laam ak faa voilà laam mille soixante onze laam mille soixante onze ak haa mille six loolu deux cent cinquante neuf la loolu tamit soo ko defaatee nii même opération bi la même chose da nga am six cent quarante quatre te 644 boobu tamit moom mooy 92 fois 7 maanaam Muhammad fois 7 ainsi de suite boo jëlee tur yent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci bi saa saa yaa am saa nga bas ko moom mooy exactement soo bas woon Muhammad miim xaa miim daal 314 yëpp da lay delloowaat ci <laughs> ak ak. Euh, voilà maanaam lu ma bëgg a wax daal mooy ne mbir mi dafa dafa nekk loo xamante ne tey bien que ci bon peut-être que xëy na yii mën na nekk lu lu lu lu naqaree comprendre ci ñenn ñi mais ñenn ñi leen ko comprendre léegi nag mu def ne yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mi ngi jugee ci turam boobu Muhammad ñi ngi juge moom Ahmad daye ci sant gi yàlla sant boppam ba dara amagul te ci sant boobu ci la turu yàlla yëpp génne kon da nga gis Allah maanaam da nga gis kon Muhammad ci boppam mooy turu Allah bu mag maanaam Allah dafa en réalité Allah la nit ñi xam mais tur bi laqatu ba Allah mooy baatu Muhammad sauf que moom euh, bi mu ñëwee loolu moom moo tax ñu voilà euh, euh, maanaam Muhammad ci gàttal mooy baatinu baatu mooy baatinu Allah loolu moom moo tax Muhammad nekk tuuru yàlla mais nekk tuur bu gën mag tuuru yàlla yi waaw mosoon nañ ko fee wax benn bés eh, bis bi ñu toogee ci jotaay kunuut yi la woon boobu yaakaar naa ñu ngi woon ci awaalimul insaan yi bi ñu waxtaanee cosaanu tur yooyu ak ñi ci yeneen tur yi génnee maanaam mbir mi yaakaar naa jotaay boobu daanaka loolu rek lan waxtaane ban pare ci loolu ñaari yaakaar naa ci fan yee ci tegu eh, baal dani ma ah keroog de wax nga wax nga lépp xaw ma gars yi dégg mën ko woon dégg ko waaye wax lépp moom wax nga ko moom xaw ma am comprendre lan nga wax wala comprendre mën ko waaye moom lépp nga wax keroog ah amatul dara lu def ma comprendre la moom comprendre na ah waaw <laughs> loolu moom moo tax foofu baatu Muhammad boobu kenn du wax sallallahu alayhi wa sallam parce que lu tax parce que turu yàlla la mooy bu mag na nga ma yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu mag mooy bu voilà voilà voilà huwa ismul azim akbaru ismin voilà wujudi wal jarbar yent yàlla Muhammad la mooy tuuru bu mag bi gën jëmmi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoom mis loo te nag ca bopp lii mu doon wax léegi ba tey xawlu mooy waxam bi mu wax taalaa bi kawe bi li na bi ñëw yeneen taan bi sallallahu alayhi wa sallam waxam nañ ko léegi kay waxam nañ ko léegi wa maa ramayta sànni wa iz wala sunna waaye nag allah rama moom moo sànni allah moo sànni maanaam mooy yéen ci sallallahu bu yàlla feeñoo ci moom en tant que allah kun sa kun la te xam ngeen kun ci boppam kun mooy soixante-dix en fait allah mooy soixante-dix ak ñeenti xaraf yi mooy soixante waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yàlla feeñoo moom en tant Allah kun en fait euh, tawassul bi gën ci tawassul mooy tawassul ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoo leen silmaxa boobu loolu la ko yonent bi joxoon bi mu ko nee ñaanal ba ba fa ñaan ba pare daal di wëlbati ko ne yaa Muhammad maanaam nit ki ku teewloo jëmmi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewlu ko daal nit ñaar moo bëgg naa jël teewlu jëmmi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmmi moom jëmmi teewlu ji rek déjà dañuy ay maqaam ay kiiraay loo xamante ne mën naa jaamu yàlla pendant téeméeri at di julli tout le temps di woor te du ko am jëmmi teewlu ji muy teewlu rek jëmmi Yonent bi boobu mbalaan li ñu nag boobu moom bu ko teewloo ba daj muy ñaan moom li bëgg moom moom teew ba mu dóor ko parce que kun la am nekkal yor na secret kun la la yor mu ne waxat dëgg dëgg la teral na taala aji kawe ji ummatahu xeet yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi am na ci ne afaahum jox na leen baaban lenn min haazil martaba ci martaba boobu am na benn ci lenn ci martaba bi boo xamante ne yàlla jox na ko xeet yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ndono boobu ak ci am moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xeetam dafa am ñu doon may tamit ci moom loo xamante ne yeneen xeet yi amuñu ko woon li azama ngir marjaayu xadar yi ak dayoom moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay barab li fa boromam subhaanahu wa ta'ala fa qaala moo tax mu ne ko sootul anfal ay fukki ak juróom-ñaar falam taqtuluhum yéen rayoo leen leen xeexoo leen woon ak ñoom walaakin na waaye allah bu gis nga allah qatalahum moo leen doon rey moo xeex ñi maanaam yéen ñi saxaaba yi ngeen di nekkee di xeex ñoom mooy wane tamit saxaaba yi radiyallahu anhum martaba bi ñu taxawee ne martaba boobu yonente bi amoon sallallahu alayhi wa sallam ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koo doon moom mais ñoom ci seen ensemble wal xulaafa maanaam ngir dañ ko wax ji am na mooy ne kullu fi'lin ay maanaam maanaam ay yu fi'lin maanaam jëf jëf doon huwa moom bi wàcci at yi ci soobareem la taala aji kawe gi wa bi iradati ak nam nam moom wa bi amri ak digal bi digal bi ñu ko ñett ci comme li nga xamante ne loolu la ko wax sootu Safat juróom-ñeent fukkeelu aaya bi juróom-benn quatre-vingt-seizième verset bi wallaahu xalaqakum wa maa ta'maluun wallaahu bu yàlla xalaqakum moo leen bind wa maa ta'maluuna ak li ngeen di def yéen li ngeen euh, ngir ne maa bi ñaar la mën a nekk benn bi moom mooy maa masdariya li ci des mooy maa bi maanaa wa maa ta'maluuna li ñu tekki mooy wa amalakum yàlla moo leen bind yéen seen bëccëg bu dee maa bi ismu mawsuul la mooy na la wallazii ta'maluunahu mais bu boobaa day am taqdiir maanaam day am lu ñu koy nattale maanaam ngir ne xaar maanaam damir bi maanaam ci li muy dellu moom mooy allazii ta'maluunahu yéen. yàlla moo leen bind yéen ak li ñu leen di def te ñaari maanaa yëpp boo am beneen maanaa rek la mën muy maanaa ci mooy nag wallaahu bu yàlla xalaqakum moo leen bind wa maa ta'maluun ci yéen jëfoo leen maanaam loolu lu tekki mooy ne li ngeen di def wax yéen a ko def rek mais en réalité du loo leen def lu yàlla feeñal ci yéen la. mu ne walakin na waaye na inda faf zuhura feeñu no zuhuri feeñu haadal fi'l googu la jëf ala yadil abdi ci loxo jaam bi yatimu dana mat taqsimuhu ak xaajalem ilaa xayrin ci lu baax wasan aw sarin wala ba ci lu bon maanaam bu buy feeñ nekk ci jaam bi ci la ñu mën a tuddee mbir mi lu baax wala lu bon ah, loolu moom moo tax nit ñi di muy am ci ñoom lu baax ak lu bon am yoo xam ne def taxu la baax lañ ak def taxu lu bon mais lépp ci yàlla lu jóge mais bu feeñee nag après ci lay am ci yenn caractère yi maanaam boo ko bàyyee noonu rek mu nekk jëm yàlla loolu moom yiwu kese la mais bu demee ba wàcc ci jàmbi ci lay feeñee mu am feeñuwaay bu baax ak feeñuwaay bu bon est-ce que mën nga toog ci ma la wax nga toog sax fan laa la waxoon nga toog sax voilà eh yow defal ko woowu naa te foofu nag naqulu ci lay waxee ne inna allaha naka bur yàlla taala aji kawe bi yarda gërëm na alxayra lu baax gërëm na yiw wala yarda waaye gërëmul ak sarra lu bon foofu lañ koy waxee kon comme que am jëmmi jëf bi ñun xay si si anam gi am ñun ba taw moom lañ ko askanalee dina bàyyi si bur yàlla taala aji kaw bi si fatahu hmm? ak meloom la witriya tamit bi nga xamante ne kotu tóol tóol tóol tóol la maanaam kotu tóol la maanaam mooy ne yàlla rek ko fi nekk di def di dindi amul melo bu ñu mën a bu ñu ko mën a maanaam lu tóol mooy loo xamante ne mënuñu koo kaaj ñaar mooy lu impair lépp chiffre boo xam ne kenn buñ ko diviser par deux du la jox chiffre bu exact loolu la ñu tuddee witr mooy la tuddee lu impair maanaam mooy kon gis gi su ñëwee mu lépp koo xaaj ñaar naan lii lu baax la lii lu bon la muy am ay oppos ay compo ay ay opposition wala composition wala adversité wala yu mel noonu bu ci am mooy jëf bi mënu tukkee ci yàlla kenn du ko askanale baax bon euh, yiw nangam li lépp déedéet ci yàlla la jógee lu sell la la ci purement et simplement jeex na maanaam ay kon liñ ci lay sat la woo déeg di ko ñeew su fatan ak mela sax iyatam bu lii buy tollante maanaam buñ naan mooy wax xam ne dañ koy mën a wax ne lii ak nangam lii ak nangam déedéet ñu ngi tukkee ci yàlla amul contraire voilà amul benn contraire ay li ñu ci nam mooy laaj yu ko def ko meloo dina mu ko daan daan ci contraire bi maanaam ci safaanoor bi ñun xayrin suñu baax wa sarrin wala boog lu bon wa dalilu naaw suñu tegtal nag ala zalika ci lii qawlu mooy wax bi mu wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii maa ci li nga xam ne sax wér na am lu tukkee ci moom ne a'udhu man yàlla maa ngi sàkko musu di ridaaka di sa gërëm min taxati ga di sa maanaam maa ngi sàkko musu di laqatu bii de baax na gërëm ñun saxat ko ngir làqu ngir làqoo ci sakkan bi maanaam maa ngi làqatu maanaam sa koon sa mbégte sa ngërëm laa jël ngir mën a làqatu ci ginnaawam ngir mucc ci sakkan bi ci sa mer bu tax waaw maa ngi sax ko mucc bi mu afaat ci suñu jéggal min uqubatika ngir a mucc ci sa mbugal wa a'udhu maa ngi sàkkoo muslu bi ka ci yow min ko ci yow xadis boobu bu ñuy wax noonu dafa dafa dafa bu ne rawaahu solo na ko mu Malik wa Abu Dawud wa Tirmidhi ñu wa sahahahu ci wéral na wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad ibn Hanbal wa Ibn Abi Shayba wal Bayhaqi moom fi ci ne euh, wa Abdur Razzaq euh, wa suñu maanaam ci musannafam wal Hakim maanaam ci musannafam wa sahhahahu te wéral na ko ala sharti shaykhayn ci ñaari kër yu mag yi mooy Imam Bukhari moom itam wa Tabarani ak euh, Imam Tabarani ñoom ñëpp an ummul mu'minina mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa Tirmidhi wa Tirmidhi tam wéral na ko waxasana solo na ko waxasana wate rafetlu na ko wéral na ko wa Nasaa'i wa Ibn Maaja wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba wal Bayhaqi moom tamit ci sunan ba tey wal Haakim ba tey ci Musnad wa Saxaawatu wéeru na ko ala Imaam Ali uh, ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wal Haakim Haakim tam solo na ko wa Saxaawatu wéeru na ko ala Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam kon ci ñetti saxaaba yooyu lañ ko solowee ci téere yi nga xamante ne moom la ñu tudd ci benn bu nekk ci ñoom maanaam kon du gis ne ko hunaa fii aaja dafa rañaan dafa yëg dinaa ci ñun al Mustafa sañu dellu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam la tax iya ci ci nga xamante ne dañoo tóol tóollanti maanaam mooy li nga xamante ne dafa am parité bii ak bii bii ak bii bii ak bii maanaam li mu tuddee ngërëmal yàlla daf koo ah opposé ak meram li mu tuddee njéggal bi daf koo opposé ak mbugalam mu nekkoon ay mbir yoo xam ne hmm, dégg nga allati de moom mooy hiya allati yi nga xam ne hiya mooy ar-riba ngërëm yi wax sax ak tàng bi wala mu uqubat ak mbugal bi ilal witriya nag jëm ci li nga mooy lu tóol maanaam mooy loo xam ne moom moom daf koy nekk noonu rek amul contraire amul opposé opposé fii qawli ci wax bi mu wax moom yéen bi sallallahu alayhi wasallam wa a'udhu bika minka maa ngi mucc di fi di jaa di di làqatu sa ginnaaw ngir mucc ci yow. waaw comme li Alxuraan wa yuhadhirukum Allahu nafsah yàlla ngeen di moytu ko la boppam. ah yàlla ngeen di moytu ko la boppam maanaam loolu lu prié boobu la. ñooñu mooy lu ko lopp parce que maanaam mooy ngeen di aventure wu ci nekk nekkam zaat bi essence bi yàlla nga ne mooy lu ko loolu parce que moo tax li mu fekkee saxaaba yi radiyallahu anhum nekk di réfléchir ci lan ngeen di lan ngeen di xalaat ñu ne ñun de ci yàlla la ñuy xalaat mu ne déedéet xalaat leen ci ay xéewalam maanaam ak yi mu def moom loolu bu daan nekk di xalaat ci yàlla ci boppam maanaam ci maanaam mooy ci ay turam ay meloom ak yooyu. mais jëmmi yàlla ci boppam loolu parce que dafa dépassé xelu doomu aadama voilà moo tax mu tax ci ne wallahu ra'ufun bil ibad yàlla bi dafa ñeewante jaam ñi moo tax wan witri yëpp witri yëpp moom bi yow daal mooy nekk nekkam ci boppam ta'ala adikawe ji moo tax xadis ah, ba neen inna allaha taala witrun yuhibbul witra ah inna allaha nag mu yàlla taala di kawe ji witrun dafa tóol yuhibbu dafa sopp al witra witar ah, maanaam witar bi tekki tóol lu tóol waaye day tekki tamit julli witar xadis ah, boobu mu ne rawaahu muslim moom muslim solo ko ahmad wal xaakim wa saxaawatu wéral na ko moom imam xaakim wal bayhaqi wa tabaraani wa ibn hibbaan wal bazzaar an Abi Hurayra radiyallahu anhu Muslim moo ko solowee wa taba beneen tamit wa Tabaraani solo na ko tam fil Kabiir ci Mu'jamul Kabiir an Ibn Umar mu seen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wal Haakim tamit beneen tamit noon Haakim solo na ko wa Tirmidhi mu wax xasanoo te rafetlu na ko moom imam Tirmidhi wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Maaja ñoom ñëpp an imam Ali karramallahu wajhahu wa tamit ci beneen saxaaba wa Abu Abu Ya'la Euh, ak Abu Dawud wa Abu Dawud wa Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañ ko an Mas'ud sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa Ibn Abi Shayba tamit solo nañ an Abi Ubayda muy ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu voilà maanaam bii lañ doon wax trop di naan ci euh, euh, inna Allaha la yuhibbul yusra fa awtiru ya ahlal Qur'an loolu mooy bu hadith sayyidina Ali voilà karamallahu wajhahu beneen bi ci def mooy bu sayyidina inna Allaha la yuhibbul yusra mooy Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu inna Allaha ta'ala yusra wa yuhibbul yusra ak inna Allaha yusra wa yuhibbul yusra fa'suru ya al ko li ko bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu ci la def ba mu ko waxee kaw kaw ba bi wax sallallahu alayhi wa sallam ko moom waxul ak yow waxul ak ñu mel ne yow ahlul Qur'an lay waxal ah waaw yàlla dafa tóol day déglu kon nag fa xaqiqatul amri dëgg-dëgg bi di am na laa ko mooy na ko bur yàlla taala di gaa de alimul haadi mooy jëmmi ki nga xamante ne mooy ci gindiwaate war mu bind ci sàngaat maanaam ci gindiwaate sa sàngaate moom même même même même jëmmi gi la mooy yàlla foofu moom bur yàlla almutajalli mooy feeñu ci suurati ci fee ci jëmmi al al muhammad yéen yéen ci bi sallallahu alayhi wa sallam bil hidaaya ci ndax xasawul sa bi ngir mu uh, amee texe li ahlul yamini ñoom ñi xam ne yàlla al mutajalli mooy ba tey ci sourate Iblis ci dëmm Iblis bu rawaati ci deewloo nit ñi ñoom ñu amee texe bi li ahlu shimaal waaye loolu pour ñi nga xam ne ñooy waa sàmmoon gi la boo woote moom buur al mutajalli mooy ci feeñu ci suwari ci feeñu ci jëmmi ahlu saada bi ñooñu Euh, way texe yi wa suwar yi ak ñoom ak jëmmi ahlu shaqawati way texe yi duñu kama kem ni nga xam ne am na woo moom bur yàlla almutajalli mooy ci feeñu ci hidayat ci njub wal gawayat ak mbeewte nafsaha ci seen jëmmi bopp ci seen jëmmi bopp ci njub jën mbeewte yi sax moom moo tee feeñu wala hada lii moom moo tax waqi mu daal di lamb ba dak rahmat mu yërma nem ku la seen lépp lépp li annahu ndax moom buur yàlla xaqiiqatu kulli shay'in mooy dëgg dëgg dëgg bépp mbir maanaam moom mooy feeñ ci bépp mbir moo tax yërmandeem it dajale daj ba maxale lépp bépp mbir looloo tax ar-rahmaan ala arsh istawaa arsh bi nga xamante ne bindeeku yi ci la mate ci arsh la mate lépp mu yemoo ci ci turam bi nga xam ne mooy ar-rahmaan nga xam ne boobaa boobu day def lépp fala wujuda amul ak amul dara lu am li seen ñel dara ak nekk-nekk fala wujuda de nekk-nekk li seen ñel dara illa lu bi wujudi yi ci nekk moom bu yàlla subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala wa taala taala to wo kon moom kullu haqiqa mooy dëgg dëgg kullu mawjud mooy haqiqa réalité kullu mawjud lépp lépp loo xam ne lu ñu amal la moo tax kaana allahu yàlla dafay mat di nekk wala tay atida dara maaxoo di si ànd ak moom moo wuute moom nam si mosee nekk te dara nekk moom al aana ba tey nii alaama mi ngi la nga xam ne ala yi loola kaana la mosoon a naka bi maanaam ñun ñoo am kii rek a naka la euh, imam ibn Ata'illah naka la ko waxee ñu naan euh, en fait li tax dom min min alaamati qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bi wuuj bi bi maa laysa bi bi maa laysa bi mawjudin ma'ahu wala wax dina noonu maanaam dafa bokk ci yàlla mandargay ci maanaam ni mu mënee ni mu noote te am kàttan dafa bokk ci li koy tegtale mooy na fekkee yàlla yéere la boppam ci loo xam ne réel réellement existé wul di ànd ak moom maanaam ñun yi ngi gis jàpp ni yëpp yi tax ba gis ñu yàlla en réalité du sax existence réelle parce yàlla rek am loolu loo loolu moom moom kéem daan bu rëy rëy rëy te yàlla ci boppam moom moo ci teg kiiraay bi tax ko mais ba bari kiiraay boobu mu nëbb la ko ba gisoo sax ni kiiraay def loolu tamit mu nekk beneen mbir bu garaaw a garaaw a garaaw waaw yooyu yëpp di fekk la màggaayam subhaanahu wa taala moo tax fa ay namaat wàllu mu sóotul Baqara aaya 107 foo leen mën di jublu rek fa sàmm foofu la nekk wajhullah jëm yàlla maanaam dañoo xar kanam ñu wala jëmm ji maanaam loolu mooy état maanaam nekk nekkam li mu ci jublu nag moom mooy feeñ waaye maanaam foo mën ci jublu rek yàlla maa ngi fay feeñal boppam loolu lay loolu lay fekk comme ni wax ko xabit ñetti aaya yi ci ci ñetteelu aaya bi huwa moom yàlla al awwal mooy jaal benn maanaam moom mooy ci jëkk wal aaxiru mooy ci mujj wal zaahiru mooy ci feeñ wal baatinu mooy ci nëbbu maanaam yàlla mooy ci nëbbu mooy ci feeñ mooy ci jiitu mooy ci mujj moom mooy moom rek parce que bu fekkee yow yaa mujj nit yaa feeñ yaa nëbbu te yaa te yaa jëkk mooy yaa ngi parce que la moom yàlla mooy ci seen ak zahir waxoon nañ ko maanaam li ñu fekk mooy yow li ngay gis mu feeñ en réalité du la leen dul yàlla ndax moom mooy ci seen mais aussi li nëbbutu du la leen dul moom maanaam moom mooy moo feeñee ko lépp moom moo ci feeñee ci ay turam ak i loolu la ci wax te turam yéeg meloom yooyu du direct yi déedéet ñu ngi ko feeñalee ci yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax yeneen waaw voilà maanaam loolu mooy xàqiqan mais nag ci buntu sariya moom moo am beneen mbir buñ la laaj buñ la laaj defal lii defal bàyyi lii nekkal ci lii bu nekk lii loolu buntu sariya bi la waaw du ko. mais du ko. maanaam voilà maanaam li. waaw waaw mooy mooy feeñ ci lépp rek comme moom rek fi nekk di feeñ mooy feeñ ci lu ne rek. pare lenn lu ci nekk daf koo def ak moom. fi mu loo yéene yéene yéene gaynde dund boo ko indi loolu magasin ngooñ soxla wu ko ngooñ ngir indi ko ne gaynde gi laa ko yéene soxla wu parce que adapté wuul ci moom naka xar boo ko indi bu toll ni magasin wu yàq adapté wuul ci xar lu nekk dafa am lu adapté ci moom yàlla lu nekk nag daf koy askan daf koy boole la adapté ci moom yii yi nag la adapté ci ñoom mooy sawar jiw bi la adapté ci ñoom mooy ay kenn yàlla tooñu kenn parce que yéeféer bi en fait dugg gi muy dugg safara gisoon nañ ko daf koy dellu nit ki nag ci bit ñi mais loolu rek rek rek rek rek moo mën a tax mu mujj xam yàlla te xam yàlla nag moo gën lépp xanaa gisoon ne lañ la nit ci day am doomam ndax mu solal ko mu ci sol ko coo indil ko ay coono ak yu mel loolu yëpp parce que xam nga ni kii lii rek ko mën a defar boo toogee di ko amadoué tout le temps di raay di gaaw sensu poil bi tout le temps tout le temps du baax kii lii rek adapté ci mais lu nekk ak ñu adapté loolu nag yàlla dafa wéetu ci xam ko ci anam gi mu mat loolu mooy secret wu loolu moom moo tax mu nekk loo xamante ne yàlla feeñalu ko même yonent yi alayhi salaatu wasalaam maanaam secret bi nekk ci ginnaaw ndogal mais nag am na ci jaamam yi Euh, comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa bokk ci xam-xam yi yonent bi yéetu xam ak ñi nga xamante ne xam ne di ñu mat sëkk lañ comme Seydi Muhammad Ibn Arabi wax radiyallahu anhu ne man ñii yàlla boole na ma ci ñu mu xamal secret ndogal googu mais mooy genre am gi moom ku nekk koy xam hatta yeneen ci yeneen yi a xamuñu ko en tout cas il faut nga nekk vrai maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi ba pare ci côté bi nga xamante ne tajallizaat yi boobu la amee fokk nga nekk koo xamante ne da ngay jeexee ci yeneen yi saa sam ci côté boobu pour mën bokk ci ñi nga xamante ne may may purement maam dañu mën a yëg ci secret boobu parce que li tax secret boobu rek parce que dafa bëri lu muy perturbé mooy mooy ne yow waxoon ne yàlla noonu bind mais quand même bind na la après mu jël nit kooku mu jaarale ko moom moo dogal ci moom mu nekk yéeféer fi mu jaar yëpp ko dogal mu jaar ko ba pare ko dugal ko safara pour éternité possibilité bi moom mooy soit ne yàlla daf ko toog ci xam ne ni du doon soit ne am na ci secret bu rëy bu affaire bi abi mooy maandu te maanaam loo xam ne vraiment justice bu mag daf ci nekk mais justice boobu lan la secret wu justice boobu lan la loolu moom mooy nga xamante ne moom moo naqaree xam secret boobu nag moom mooy secret ndogal loolu yàlla waru ko nit moo tax yonent yàlla Nuux alayhi salaam ba mu koy laaj sama doom ji lu tax nga boole ko ci yàlla daf ni ko fala tasal maa laysa laka bihi ilm bul laaj loo xam ne amul ci xam-xam muy secret ndogal inni a'izuka an takuna minal jaahiliina maa ngi lay dankaaku ci nga bokk ci ñu réeru voilà parce que secret ndogal googu la loolu moom yàlla da ko wiitu ci xam yent Muhammad sallallahu alayhi wasallam dong la ak ñenn nag ñu ci asaabiru ñi nga xamante ne ñoom ñooy di ko doon mais sinon lii xaqiqa dëgg dëgg mbir mooy ne yàlla mooy def mooy bind jeex na amul leneen lépp loo leen fi gis yàlla la lu xew yàllaa ko dogal nu mu amee mooma après si buntu sharia tamit dinañu la defal lii bàyyi lii defal lii bàyyi lii te suuf si nekk ci ginnaaw gannaaw na dogal na lépp ba pare nag bi ñu ko leeralal la muy wéetu te dañuy gis ne am na njariñ parce que dana tax bu ma naree dal ba ñoom xattaa dana nga am secret mooy tey bu ma gisee euh, euh, euh, benn juri buy daanu mu leer man sama kaw la jëm damay taw voilà bu ma demee ba nar a jéggi gis oto bi ñëw ak fot damay ginnaaw bu ma siinee ngay ne danaa fexe ba du ma gis ak yooyu yëpp maanaam yooyu noonu nga xamante ne mooy am bu ma xiifee dinaa dem xoole bi nu may def ba am lu ma dugal sama biir bi maanaam yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla daf ko fi teg mu nekk communication bu muy communiquer ak ñun pour ñu jaar ci nga xamante ne mooy li ñuy wax fan sami yassiruhu lil yusra ak fa sami yassiruhu lil usra daañ ko yombalal li nga xam ne mooy lu si te yombalu muy àjjana wala boog daañ ko yo jaarale ci yoon yi nga xamante ne moom moo jëmee ci musiba bu métti bi ci muy sawar maanaam dans la vie de tous les jours ci day day day dund réalité wu le fait que am na ndogal boo xamante ne moom du ko tiim xamu ko maanaam daf ko daf duñ ko ko nëkku carrément mais am na loo xamante ne partie boo xam ne moom am na lu mu ci mën maanaam maîtrise bu mu ci am mais maîtrise boobu sax en réalité am maîtrise wu ko xijaab la kiiraay la mais yàlla bu muy communiquer ak moom la naan ko soo bëggee lii defal nii soo bëggee soo dama dama nga nga lekk dafa baax ci yow bul bàyyi noonu sa bopp wuti di loo dugal sa biir maanaam nga am yëg-yëg gu sa bopp mu wax la loolu nga gis benn daanaka di ñëw mu ne laa ah, soo toogee fi ngay toog nii sa yaram sa jëmm ji dina am lu ko écrasé te bu boobaa dina gaañu te dana métti trop teew léegi pour dindi dawal mais ñun yëpp ci boobu sentiment boobu nga dina jege yëg ne dafa métti ne la ah sa bi dana lakk sa yaram yëgal. loolu communication la bu yàlla di doxale ak yow maanaam communication la ko mais communication boobu dafa bokk ci ndogal bi loolu yëpp na ci ndogal bi la bokk ce qui veut dire que yow maîtriser wu réellement dara mais nag parfois daf lay bokk sentiment ne maîtriser nga dara ci mbir mi waaw lii moom man voilà j'ai la main là-dessus maîtriser naa ni moo tax parfois ñu bëri ci ñu yàlla bëgg da leen di bàyyi bañ jàpp ni maîtriser nañ affaire bi mu yàq lépp maanaam pour ñoom ñu mën ñu ragal seen maîtrise ñoom te wóolu yàlla kese. voilà te loolu day am mais nit ki day def on se tàmm gaa am na ñu jógee ci ci étage te daan nañ te deewul dara nga dul am ñu nekkoon ci suuf de ainsi de suite donc biiru yàlla maanaam.